fa samaru taliili tawxiidun sama lil aarifiina qaalahu man alima li anna tawxiida dawi takallumi xawaahu kullu muminin wa muslimi kon sëriñ bi radiyallahu anhu lii lañ jàngoon bi ñuy jeexal mais jotuñu ko woon gis muy ñëw nag di wax ca meññeefu kàddu yim la waxoon ne màggal nañ ko ñoom boroom xam-xam yi ñoom sëriñ si radiyallahu anhu bëgg ndongol yi bëgg dem ci borom bi mu ci labal ay waxtoo ci kaddu yi mu ne nag fa samaru tahliili meññee foofu ak tahlil waxoon nañu tahlil mooy nga ne laa i mooy ah, laa ilaha illa waaw meññeef da nga xam ne moo tukkee ca ak tahlil waaw meññeefam mooy lan mu ne loolu meññeefam mooy tawxiidun sama waaw mooy tawxiid gu kawe gu yëgate ko loo xam ne moom la lay may waaw xam nga waxoon naa le hëlla la mooy bu nit ki ne laa ilaha illa allah mooy ak tahlil rek benn la hëlla la mooy jëf ji mooy verbe bi hëlla la yu hëllilu tahlila waaw meññeefu tahlil wax laa ilaha illa allah tawxid lay maye ngir ñan lil aarifiina ñeel way nand ña fa yàlla mooy foofu lay jëme taalibe ba da koy yëkkati mu am tawxidul aarifiin ñi nga xam ne ñoo nande ca seen borom qaalahu wax na ko man alimaa ki xam waaw mooy kalimatu laa ilaha illa allah boo ci saxee di ko sikkar di ko tudd sa xol sa làmmiñ teewlu sax ci borom bi tabaaraka wa day la lay may kuy xam ne wéetal borom bi tabaaraka wa taala tawxiidul aarifiin yu kawe yooyu nga xam ne neewoon na moom ba muy tàmbale yoon na tawxiid tawxiidaani ñaari tawxiid la waaw dafa xaajale ko ci ñaari tawxiid ca la doon wax naan Ah, beneen bi mooy wa saaxibul umumi wa ba nga xam ne moom mooy bi nga xam ne wa wa wa ba'du fa tawxiidu lil qismayni munqasimun fa saara tawxiidayni fa awwalun takallumun wa thaani ta'arrufun laa tunukiram bayaani gisoon nañ ko ci njaal beenu téere ba di naan tawxiid ñaari taw ñaar dafa dafa xaajale ko ci ñaar mu mujj nekk ñaar bu njëkk bi mooy takallum bi nga xam ne mooy ulmul kalaam nga xam ne dañ lay teg ay raisonnement ci wàllu xel lañ lay wane ne sa boroom am na voilà di la utal ay lay ci sa wàllu xel sam xel manu koo bañ bu dee ne du xel mu feebar waaye mu ne beneen bi nag wasaani taarufun mooy ko ak nand la ca yàlla mooy tawxiidul aarifiin mu ne boobu nag boo ko bëggee am te lool nee na moo tax mu indi téere bii ndax bu njëkk ba defoon na ko ca kitaabu ba nga xamante ne mooy mawaahibul quddus bi nga xam ne ci la doon wa huwa alladhi nasarahu sanusi sibtu rasuli rabbina al quddusi sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ne amma alladhi hawal xusuusa fa huwa ma naati bihi aydan huna muntazima boobu taw ngir am tawhid boobu bëri na bu aarifiina yooyu nee na boo tax moo indi moom la nose ci téere bii muy masaalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu daymaani radiyallahu anhuma kon mu ne meññeefu di wax laa ilaha illa allah yóbbu nga am yëkkati la nga am tawxiidul aarifiin muy tawxiidu ñi nga xamante ni mooy al aarifiin way naan daña fa yàlla xaalahu wax na ko man alimaaka xam mu ne li am na tawxiida dawi takallumi mu ne ndax wéetalug yàlla li nga xam ne mooy ka nga xam ne moom la moom kay ka nga xam ne ci kalaam la ne ci raisonnement la lay xamale ah xel di la ci lu yenu maanaa xel nga xam ne xel da koy nangu ko ne lii borom bee ko fi def te yii lay wane ne borom bee fi ne mu ne façon tawxiid boobu xawaahu eh, am na ko kullu mu'minin bépp way ngëm yàlla wa muslimi ak képp ku wommatu waaw moo xam man naa ilmul kalaam wala amu ko mooy ba mu gëmee yàlla am na lu mu ci am am na façon gëm yàlla bu mu am wéetalul yàlla bu ne ci moom même mu dee ne ki nga xam ne daay xam ilmul kalaam moom bu dañee koo xam ne gëmul wala mu bëgg a leeral koo xam ne gëmul te moom raisonnement kese la xam kooku moo koy gën man man a woo koo xamante ne nii ah duggul ci l'islam bu fexe ba convaincre ko wala koo xam dafa réeroon jàppoon yeneen mu daal di koy ci wàllum li mu jàppoon du noonu borom bi deñ na ci yoo yële te takk takk jegewu ko waaw moo tax bu dee ku nekk am na ko ci way ngëm yàlla yi ak way wommatu yi tolloowuñ ci ndax borom ilmul kalam ki ko xam dëgg-dëgg kooku yemul ak ki nga xam ne muslim lam daala mooy musulman bi nga xam ne moom am nii la jàngul wala boog jàngam sorwul xamul yooyu mais mooy résultat mooy waa ji de toute façon am na moom lu gëm te gëm googu noonu ci tawhid mooy euh, sahibul umumi voilà mu ne lool taw façon tawhid boobu ñépp am nañu ko même bu dee ne tolloowuñ ci daraja kon nag laa ilaha illallah da yóbbu nga am tawhidul arifin billah way naan dañu fa yàlla léegi nag ginnaaw lool wana samaru takbirin wa hamdin qad jalla ta'zimuhu wa shukruhu jalla ala wa quwwatu rajaa'i wa tahbiibu fa inna kulla muhsinin mahbuubu léegi muy ñëw radiyallahu anhu di wax ci meññeef kon wax na la ci lu gàtt rek bul yaakaar ne lii la waaw waxoon na la fële ne ay ay ay bootam moo gën a moo gën nëbbu ñu koy bind ci kayit waaw ay mbootam asraaruhu ba muy wax ca wàllu laa ilaha illa allah asraaruhu axfa min an tuktaba fi sahifatin li kulli di tasarrufi kon loolu bul yaakaar mu ko ne lii kese la mooy dala ciy ñamal tuuti rek ngir lu lay xëcc ngir nga gën cee mën a nekk voilà loolu lay wax mu ne samaru takbiirin meññeefu di wax allahu akbar waaw wa hamdin ak wa alhamdulillah kat jalaa yooyu moom seenu seenu meññeef ya cee tukke leer na feeñ na ta'zimuhu dalay may ngay màggal borom bi waaw allahu akbar day tax ngay gën a sa borom sa xol di ko yëg day ginal sant sa borom ket waaw di ko sant ndax l'islam mooy duuna diine shukr moo tax ca koor ga ba muy jeex la'allakum tashkurun waaw ca njàpp ba mu la ko waxee la'allakum tashkurun ngir ngeen sant mooy diiney l'islam mooy diiney sant waaw lool kon lool bokk na ca lam lay gën a may jalla nga màggal sa boroom di ko sant saa su ne jalla kawe na màgg na ne alaata kawe na te yéegu mu ne waaye bokk na ci lim lay may ca meññeefu takbiir ak alhamdulillah ah lan la lay may wa quwwatu rajaa'i yooyu feeñ meññee fam yooyu feeñ bokk na ca wa quwwatu rajaa'i dalay may nga am kàttan force am yaakaar ci sa borom tabaaraka wa taala gudul dakk wa tahbiibi waaye dalay may ak soppu tax borom bi sopp la lu lay soppuloo borom bi fa inna kulla muhsinin mahbubu ndax képp ku nekk ci képp kuy rafetal te ku nekk ci kàddu yi di ci labal say waxtu kooku mbokk nga ci ñuy rafetal ndax fële lay jëme ci al ihsan ah mu ne képp kuy rafetal ku ne mahbubu ku soppuloo la ca borom ba tabaaraka wa ndax borom bi du yaay defi effort ba sopp la daa fekk lu mu njëkk a def ci sa xol moo tax nga yittewoo ay ay ay ay mbiram di ko tudd ca kaw noonu mu gin laa xëcc voilà mu ne ama alladi yura simaar alxawqala inda aljamii wa simaar alxasbala tawakkulun alayhi ma tafwidi ilayhi wa siqatu xud qaridi mu ne amal la di ndaal la nga xam ne yuraa moom moo feeñ te moom lañu gis ci simaaral xawqala li nga xamante ne nii mooy meññeefu wax la hawla wala quwwata illa billah moom meññeefam mooy lan indal jamii fa ñépp boroom xam-xamu suuf xam-xam yi ak boroom xam-xam yi d'une manière générale ñoom ñépp rahmatullah alayhim wa thimaaril hasbala ak meññeef yay furiwu di wax hasbunallah wala hasbiyallahu wa ni'mal wakiil hasbiya doy na ma allahu borom bi tabaaraka wa ta'aala tong wa ni'ma askay wa ni'ma ak a baax ki nga xam ne moom lañuy ñuy wàkkeerlu meññeefam mooy lan tawakkulun alayhi dalay may ngay wàkkeerlu ci sa borom dong ma tafwiiri ak jël sa lépp bàyyi koog moom ilayhi ci moom bàyyee sa bopp say mbir sa lépp ak lu mu ñàng-ñàng bu naan kii day xaru kii day xaru xoolal li muy dékku faale woo leen ndax yow sa boroom moo tax ngay def te moom moom nga bàyyee say mbir wasiqatu ba pare am li nga xam ne ak kóolute waaw guddal dakk moom la lay may ci sa boroom nga am kóolute asiqatu billah wóolu sa boroom kene moom mi ne inna la nansuru rusulana waat naa ci yàlla kene ñun ñooy dimbali suñu suñu Eh, yonent yi suñu ndaw yi ak ñi nga xam ne ñoo gëm ànd ak ñoom mu xam ne borom bi du ko seetaan noonu niñ ciy amee certitude mel ni danga koy dund même bu dee lim la di gisagoo ko noonu la la koy may mu ne xus jëlal xarid yi sama way gii waaw te jariñ ci jariñu ci de waaw jëlal sama way wii lii sama nose gii boo ko defee jàpp ci lii ah